ah mu ne damay ragal ca ummul kitaab day téere nga xam ne lu fa nekk du soppeeku borom bi fekk bindoon na ma man mii Sufyaan ne ma man shaqiya damaa bokk ci ñuy texee di wa yabkii muy jooy wa yaqulu te naan axaafu ragal naan uslabal iman ñu daal di muy rikk këcc sama ngëm yàlla indal mawti jamono jamay faatu allahu akbar allahu akbar mu ne wa kaana Maalik ibn Diinaar al imaam ibn Rajab mu ne kaana al imaam Maalik ibn Diinaar mu mag ma rahimahullah nekkoon na yaqulu mu ne nekkoon na moom Maalik ibn Diinaar di wax naan yaqumu da doon taxaw tuula laylihi qaabidan ala lihyatihi wa yaqul da doon taxaw tuula laylihi mu ne Maalik ibn Diinaar mu ne Maalik ibn Dinaar da doon taxaw tuula layle waaw li nga xamante ne mooy guddaayu guddeem gi qaabidan ala lihyati téy sikki moom wa yaqulu mu naan yaa rabbi ay eh sama borom qad dëgg-dëgg alimta saakin aljanna xam nga kuy dugg koy dëkkoo àjjana de min saakinin naar ràññee nga ko ci kay dëkk safara ay fa fii ay daarayni manzilu Malik ay ci ban kër ci ñaar yi sama borom la këru Malik nekk suba man muy man mii di diinaar Malikum nu diinaar waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu <laughs> lii mooy lëkkaale tiitaange gi nga xam ne moo dugg nit képp koo xam ne ku xam nga xam ne moom mbiru borom bi lu ko neex lay def moo tax al euh, euh, Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah daal di solo jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ah Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na amul benn bakkan amul benn benn euh, kii. Euh, bakkanu nit lu dul ne daa nekk ci benn ci diggante ñaari baaraamu borom bi tabaaraka wa moom moo koy wëlbati nu mu ko neexe moom borom bi tabaaraka wa kenn manu ci dara waaw te na ko noonu la saydina saydatuna ummu salama radiyallahu taala anha wa ardaaha daal di soloowe jëlu ko tamit yonent bi alayhi salatu wassalam waaw mu ne amul benn na ko noon imaamu Tirmidi soloo na ko même bu dee riwaay imaam Ahmad bi am na ay wax mais riwaay imaam Tirmidi bi wér na rahmatullahi alayhi yaa ummu salama mu ne yeneen ci bari saa saam dafa bari woon lu doon wax ci ay ñaanam allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala diinik ha nee na doon doon wax naan ay eh, sa ya muqallibal qulub yow mi nga xam ne yaay jàllar bi xol yi nu mu la soobe sabbit sa qalbi sama xol ala diinika ci sa diine jiite bu mu ci jóge bu mu ci buuse nee na fa qultu ma ne ko mais ya rasulallah ya ummu salama radiyallahu anha hind bint abi umayya zaadu raqam nee na ma ne ko mais yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam awa inna al quluba la tataqallab mais xol yi dañuy jàllar be qaala nee na mu ne ma na'am ma min xalqillahi min bani aadama min bashar illa anna qalbahu bayna usbu'ayni min asaabi'i llahi azza wa jalla fa in shaa'a allahu azza wa jalla aqaamahu wa in waaw mu ne amul benn xol ci doomu aadama yi menn mindeef ci mindeefu doomu aadama yi illaa lu dul ne qalbahu xolam bayna usba'ayni dañoo nekk diggante ñaari li nga xamante ne mooy baaraam min asaabi'illahi azza wa jal ci li nga xamante ne mooy baaraami borom bi mi nga xam ne màgg na tedd fa inshaa bu ko soobee fa insha allah bu soobee yàlla azza wa jalla aqaamahu mu taxawal wa insha bu ko soobee mooy jubal ko ah wa insha bu ko soobee adaarahu adaarahu mu daal di koy jéngal mooy mu bàyyi ko mu daal di nekk koo xamante ne nii euh, ci ndëngte lay nekk voilà kon mu ngi ni lii moo tax moo tiitloo nit ñi mooy baabul xawfi kon allahu akbar allah kon nag te yow yeneen ci bari saa saam da ci indi ay xadiis mel noonu yoo xamante ne luy wane ne lu am lëkkaale xadiis bi nag dafa baree de dañu préféré wax ci wàllu xawf gi kese comme moo am lëkkaale bunt bi waaye am na yeneen jàngat yoo xamante ne ni loolu taxuñoo jóg parce bu euh, buñ naroon a guddal bu baax moom euh, xadiis bii dinañu jëlal ay jataay jataay mais bon dañuy jël rek li nga xamante ne mooy côté xawf gi liy wane ne mbir yi. lii la de yonent bi alayhi wassalaam waxoon nañ la moo ne mbir yi ci xaw innamal a'maalu bil xawaatim dëgg-dëgg gis nga daal mbir yi jëf yi daal gis nga fa lañ leen fañ leen di couronné de su de succès mooy fa ñu jeexe waaw bala ngaa bàkku yow bàyyil ba deewi ci ngëm yàlla waaw fekk deewa ngoo moom bu fi nekk di di bàkku moom <laughs> waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon seen uh, hadith boo xam ne imaamu Ahmad ibnu Muhammad moo ko soloo rahimahullahu taala jëla ko Seydina Anas radiyallahu anhu bu ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na laa alaykum allaa ta'jibu bi ahad hatta tanzuru bima yuxtamu lahu fa inna al-aamila ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi bi'amalin saalih law maata alayhi daxala al-janna thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan sayyi'an wa inna al-'abda la ya'malu al-burha min umrihi bi amalin sayyi'in law maata alayhi daxala an-naar thumma yatahawwal fa ya'malu 'amalan saalihan voilà kon mu ne laaleykum yonent bay saasam ne deen allah ta'jibu bu leen nekk bi ahadin bi di yéemu ci kenn ak lu mu baax baax baax hatta ba kera tanzuru ngeen di gis bi ma yuxtamu la ana lan lay jeex lan lañ ko borom bi di tëj ay jëfam est-ce ci lu baax lay deewe wala ci safaan ba lay lay faatoo waaw mu ne ndax nit ki dina jëf yamano ju yàgg xam ne yeneen saxaaba dañ ko solo mu niru xadiis Mawlana ibnu euh, euh, bi dina jëf jëf lu baax zamanan jamono ju yàgg ci ci li nga xamante ne mooy dundam waaye nga xam ne boo xam ne bu ci faatu day dugg àjjana waaye mu borom bi jàllar bi ko mu jëf-jëf yu ñaaw naka noonu jaam bi dina jëf-jëf ju bon dundam yépp boo xam ne bu ci faatu woon day safara la jëm borom bi daal di koy jàllarbi mu jëf jëf loo xam ne ju baax la waaw kon nag affaire yaa ngi noonu <laughs> kon muy noonu waaw kon loolu lu ama am solo la waaw kon a eh, wax ji daal mooy innamal a'maalu bil xawaatim ni ko sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha daal di solowee ni ko al imaam ibn daal indi na noonu sayyidina kii daal di war na koy solo Sahl ibn eh, eh, ah. mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee bil xawaatim dëgg-dëgg jëf yi ca jeexital dalaal fa la mbir foofu la de jeexital ya loolu moo tax Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci lay génn àddina li muy waaye génn àddina ñu ngi ñëw naan ko am ko naan ko ah yow yaay doomu Umar yow yaay yow saxaab yow yaay saxaaba yonent bi alayhi salaam yonent bi salaam yaay doomu xali kii amirul mu'minin Umar ak loolu di ko kii mu ne taxaw yëkkati leen mu toog mu ne ko hee yow da xam kan la yàlla nangul. borom bi nee na innamaa yataqabbalu Allahu minal muttaqiin borom bi nee na ñi muy nangul mooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla waaw te xaw mu kan la borom bi nangul Allahu akbar wa tax Sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib radiyallahu anhu wal hadiith fi as-sahihayn mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na maa min nafsin manfuusa illaa waqad kataba Allahu makaanahaa minal jannati aw an-naar Allah wa illaa qad kutibat shaqiyya am sa'iida fa qaala ar-rajul yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam afalaa namkuthu alaa kitaabinaa wa nada'u al-'amal qaala i'maluu fa kullun muyassarun limaa xuliqa lahu waaw ammaa ahlu as-sa'aada fayuyassaruuna li amali ahli saada wa amma ahlu shaqaawa fayuyassaruuna li amali ahli shaqaawa summa qara fa amma man a'taa wattaqaa wa saddaqa bil husnaa waaw mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na amul benn bakkan bu yàlla ëff dund jox ko muy dund illaa lu dul ne waqad kataba allahu makaanaha min aljannati aw innaar lu dul ne borom bi bind na bërëbam ba mu war a nekk min aljannati ca aljana aw naar wala sawara waaw wa illaa lu dul qad katabat bind nañu shaqiyya aw sa'iida lu dul ne nekk na koo xam ne ku texee di lay doon wala ku texe am benn waay bu ne mais yonent ma lay saa saa ñun tee ñoo yem kon ca bind boobu yàlla bind ci ñun ne lii la ñuy doon te bàyyi ñu jëf mu ne déedéet i'malu jëf leen fa kullun kenn ku nekk ci yéen muyassarun dañ koy yombal li ma xuliqa la li tax ñu bind ko kanta waa texe dañ leen di yombalal jëfu dañ leen di yombalal li nga xamante ne nii mooy jëfu texee di après mu jàng fa am man a'ta wattaqa képp koo xamante ni day joxe wattaqaata mu ragal yàlla wa saddaqata dëggal bil husna waaw li nga xam ne mooy yiw gi mooy lu baax li dëggal diine dëggal aljana am na dëggal yawmal qiyaam am na dëggal message yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar kon nag te loolu dafa jiitu comme li Seydina Ubaada wax wal xadiisu eh, kii Seydina Abdallah ibnu Amr voilà ibn Amr ibn al-Aas mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na inna Allaha qad qaddara al-maqaadiir maqaadiir al-xalaa'iq qabla an yaxluqa as-samaawaati wal-ard bi xamsiina alfa sana mu ne boroom bi natt na tëral na dogal na dogal yi yu jaam yi laata muy bind asamaan ak suuf cinquante mille ans avant allah allahu akbar te yonent bi alayhi salaatu wa salaam <laughs> mas na def benn mën na mas na ñëw benn jour Abdulillah yor ñaari registre ñaari registre la yoroon <laughs> oh, non moo tax moo tax affaire yi affaire yi dafa yéeme quoi waaw dafa yor ñaari ñaari këyit ñaari téere yoo xam ne dañ cee bind ay tur comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Ahmadu nako noon al imaamu Nasaa'i wala al imaamu Tirmizi ak al imaamu Nasaa'i jëlee ci Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu anil jamii' mu ne Yonent bi saa saam dafa génn ci ñun benn bés. wa fi yadihi kitaaban mu ngi yor ñaari téere ci loxoom. Fa qaala mu ne leen atadruuna maa haadaani al-kitaaban moo ndax xam ngeen lan mooy ñaari téere yi ma tee fa qulnaa laa yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam illaa an tuxbiranaa an an taxbi an ah taxbirana waaw lu dul de ah xamuñu de yow ndawal yàlla de sallallahu alayhi xanaa nga nga nga nga nga nga xabaare ñu rek waaw mu mu def nii yëkkati bi nga xam ne moom la def ndax daa yor benn ci loxo ndejoor bi yor benn ci loxo càmmoñ bi fa qaala lilladi fi yadihi al-yumna mooy mu yëg fa qaala nekkul mu wax mooy mu yëkkati ko ne leen hada kitaabun min rabbil alamin fii ashaabu fiihi asmaa'u ahlil jannati wa asmaa'i aabaa'ihim wa qabaa'ilihim Allah summa ajmala ala aaxirihim falaa yuzaadu fiihi wala yunqasu minhu abadan <laughs> mu yëgati benn kayit gi comme téere bi téere bi bokk bi mu téye ci la xam ne jooram ne leen téere bii de téere la boo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci rabbil alamin boroom mbindeef yi nekk ne ci biir turu waa aljana ñi war a dugg aljana seen tur yi seen turu baay yeeg seen yan bokk ak yan tribu ak yan xeet lañuy bokk ginnaaw bi mu tënk mbiram ba ñu mu jeex ñépp ñu ci li borom bi def fii gis nga téere bii tur yi ci nekk ne ñoo dugg ajjana du yokk du wàññeeku mukk summa qaala lilladhi fii shimaali ginnaaw gi ñaari téere la mu def nii yëkkati beneen téere bi nga xam ne mu ngi ci loxo càmmoñam mu ne hada kitaabun min rabbil alamin lii de téere la bu jóge ci boroom mbindeef yi fii asmaa'u ahli an-naar wa asmaa'u aabaa'ihim wa qabaa'ilihim thumma ajmala ala aaxirihim falaa yuzaadu fiihi walaa yunqasu minhu abadan ha mu ne tàntaa téere bii ma téye sama main gauche man yonent mi alayhi salaatu salaam turu ñuy dem safara ñépp ci seen turu bàyyi mooy diw doomu ba ba di doomu diw dëkk bërëb sàngam bokk ci waa diw lépp a ngi fii waaw dara du ci yokk dara du ci wàññeeku abadan ba faw bi mu waxee lool la xoolal gis nga affaire ni mu yéenee yow xoolal xoolal xoolal xoolal nit ñi ni ñu baree dépp borom bi bind maam aadama alayhi salaatu wassalaam ba kiy mujjee faatu instant yi rek kaw suuf lu ñuy wax ay six milliards wala ay quatre milliards imagine ñu ne la yeneen tubaab yi salaam borom bi def benn téere bu mu yor ci loxo ndeyjooram boo xam ne ñu war a dem àjjana yëpp seen tur ngi ci yor beneen téere boo xam ne ñu war a dem safara yëpp ngi ci hein wallahu ala kulli shay'in qadir loo xam nga boo ne woon nit instant bii nit. boo xam ne yow damaa bëgg leena hmm? nga nga bindal ma turu français yi tous les français recensel ma seen tur ci benn kayit benn téere boo xam ne dañ koy mën a téye ci ñaari loxo te mu la sawaay yow soixante-six millions de français nan laa koy bindee ci téere boo xamante ne nii après dañ koy téye sa diggante baaraamu loxo yi du koy téye <laughs> mais léegi walillahi almasalul ala gis nga euh, xam nga zanadiqa yi mooy naafiq yi njomboxtal teg naafiq di wane ne dañoo gëm te gëmuñu dara ay naafiq lañ weddee nekk seen xol xarit si mel nii dañ koy jam naan gars yi yéen a loolu nan la mën a nekk waaye kullu hada qawlu kufr te ñoom ci seen bopp léegi léegi borom bi nga xam ne mooy mooy dogal lu ne benn fichier benn clé USB benn clé USB ngay yor waxuma la turu fichier yi ci nekk clé USB bi la population française mën nañ leen ci bind ci benn clé. loolu moom léegi gaa yi loolu jaaxalu leen quoi nga dégg zanadiqa yi nag jamono yooyu ñun waxu ñun xaaruñu ba lu mel nii xew ñuy gëm ndax yonent bi alayhi salaam lii nii noonu la demee déet déedéet waaw dañ koy leeral dañ ngir wan ne ni ngay gisee zanadiqa yi ñi nga xam ne fii quluubihim zayghun wa marad seen xol daa amuk jeng akuk feebar ñuy déngi déngi ci waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wallahi kadhalika noonu la demee ci loxoom la téye. téere boo xamante ne comme ni ma téye téere bi ñi war a dem àjjana yépp seen tur ngi ci biir seen turu bàyyi seen kii ba ilaa yow mi mooy ba maam aadama ba fin ñépp bind nañ ñi war a dem àjjana fii mu yëkkati beneen loxo ne téere bii nag ñi war a dem safara ñépp ngi ci te du yokk du wàññeeku Allah léegi kat la ci yàlla inscrire nan ko xam loolu moo tiit loolu ñi baabul xawfi wallah moo tax nee na saxaaba yi ne ko ah mais yonent bi alayhi mais fa fii mal amal kon yaa Rasulullah mais yonent bi alayhi salaam mais kon suñu jëf yi ñuy jëf mais ban njariñ lay am in kaana amran qad furiga min bu dee ne mbir la boo xamante ne jeex na ba pare mooy borom bi pare na ci waaw dogal la bu mu def am na yeneen xadiis yoo xam naa ma yonent bi alayhi mbir yi moom dañu ñuy tàmbali wala mbir loo xam ne dañ cee pare mu ne dañ cee pare borom bi dogal na li ñuy dogal ba pare képp ku war xam na la ko war a dem sabar mu ne ko mais kon ca lu ñuy yëf suñu jëf yi mu ne saddidu wa qaaribu jubal leen fexe jub te jublu li nga xamante ne mooy ak njub ak lu baax waaw wa qaaribu wa qaaribu waaw wa qaaribu waaw cible leen tay jege def lépp leen di jegeel seen borom fa inna saaxibal gis nga waa ajja boroom ajjana yuxtamu lahu bi amali ahlil janna dañ koy jeexale ay jëfam ci jëf waa aljana wa in am wa in amila ay amal même bu dee ne façon jëf bu mu mën di jëf ci lu yées boroom bi bi doon ne kii ajjana la jëf de toute façon jëfu ajjana lay jeexe waaw man na nekk jëfu xol <laughs> surtout boobu <laughs> waaw mu ne wa inna saahiba naari kanta waa safara bu ki borom sax ki war a dem safara moom yuxtamu lahu bi amali ahli naar kook dañ koy tëje ay mbiram ci jëfu waa safaraw wa in amila ay amal même bu jëfee jëf ju mën di jëf waaw nee ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam def nii loxoom fa nabadahuma daal di sànni ñaari téere yi ñu dem seen yoon <laughs> téere yi nga xamante nii ci lañu bind ñuy dem àjjana ak sawara ba ne ko waxee da koo sànne téere naaw dem seen yoon ginnaaw bi mu ne seen borom pare na min al-azab fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir benn mbooloo mi àjjana lañ jëm beneen mbooloo mi sawara lañ jëm Allah wal iyaadu billah wal iyaadu billah tibb ni ñii waa aljana la wala ubaali te faalew ma kenn du ñëw naan borom bi mooy borom bi lu tax boole woo ci biir tibb ba leen fëkk na ñii ñooy waa safara wala ubaali te faalew ma lay xew <laughs> waaye léegi yow dalaa leer ba tibb yooyu lan nga ci wallahi kon baabul xaw fi boo ci bokk xamoo ko waaw waawoo boo tax xoolal ñu joxe ci quelques exemples ci jamono yonent bi salaam xam nga Seydina wa Mawlana ibn Umar radiyallahu anhu day nettali na ko noon Seydina Sahl ibn Sa'd te xadiisam bu Ibn Umar mu ngi ci al imaam al Bazzaar Abu Bakr indi na ko ci musnadam waaye na ko noon al imaam ash-Shaykhaani indi nañ ko ci seen Sahih bu Seydina Sahl ibn Sa'd bi mu ne Yonent bi alayhi salaam dafa dajeek mushrikuuna yi mook saxaaba ni ci benn xare mu ne mu am benn waay boo xam ne te moom mii waa ji gisoon nañ ko ci siira bi gisoon nañ kan la yow déglu woo ko yaa fay <laughs> moo tax je te tiens pas rigueur waaw duma la ci tenir rigueur <laughs> ki mooy kan mu ne waaye la joo xam ne doonu loon bàyyi gis ne mushrikuuna yi mais il a fait des énormes pertes parmi les rangs des mushrikuuna mais ñu bari la décimé ci mushrikuuna yi rey leen keroog waaw ba gaa yi naan yii saxaaba yi naan maa ajzaa minna al-yawma ahadun kamaa ajzaa fulaan am na beneen saxaaba bu ko nettali boo fàtte yow fàtte naa maa abla al-yawma ahadun misla maa abla fulaan mooy daal deful lu baax waaye gëreewul raya ci xaar waaye xare dëgg dëgg tey kenn ci ñun comme ni ko diw mii def ah, nettali woon hadiis mel <laughs> ñu ne ko huwa min yonent bay saa saam ñoo ko ko mu ne kooku min ahlin naar ci waa safara la bokk fekk bañ jógee Xaybar ah, ban xaree ñu tegu woon ay ah, abwaab waatun ushayrun thumma safwan wa badru qitaalin ma sulaymihim ah, ma sulaymihim wa qaynuqa'un sawiqun ba'dahu ghatafan thumma uhud summa buhraanu uhdun waqatul ghumami hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'a duumatun muraysi'un wal ahzaabu laa tanami ah, ah, wal ahzaabu laa tanami quraizatun summa lihyaanun hudaybiyatun wa khaybarun ghaabatun ghaaba ghazwatun ghaaba <laughs> waaw <laughs> wa khaybarun ghaabatun waadil qura tey jii waadil qura waadil qura mooy gazwatu Waadil Quraa la woon Waadil Quraa ndax boobu la Seydina Abu Hurayra fekk si noo Xaybar saa ñu fekk mu jeex waaw ndax yooyu ñoo takkaloo ginnaaw Xaybar yooyu teg Raaba Waadil Quraa léegi <laughs> eh, waa ji rey fa bari ba gaa yi naan maa ablal te loolu xewoon na Uhud am ñenn ñi la mooy yu mel noonu mooy sa Quzman yaay waat la yow sax maa maa Quzman maa abla al-yawma mithla maa abla fulaan ñii ne Quzman la ah. <laughs> ah waat ba waxu imaam Ibn al-Jawzi ba mu waxoon imaam al-Hafiz ne imaam Ibn al-Jawzi moom waxam ji tegu ko fenn lu dul ci li eh, eh, imaam al-Waaqidi wax te imaam al-Waaqidi laa yuhtajju bihi idhaa infarada fa kayfa idhaa xulifa <laughs> imaam al-Hafiz Hajar ne. Imaam Ibnul Jawzi moom fi mu teg naan naan naan lii fii la xawoon ak diw la ko fenn lu li nga xam ne mooy la Waaqidi wax ah <laughs> ah al imaam al Waaqidi ah borom al Maghaazi alors que moom bu weedee rek kenn du sukkandikoo ci ay waxam yàlla tere nag fekk dañoo wute am nañu wute moom ñu ko gën dëgg ñu ko xam ne ñoo ko gën a dëggal foofu <laughs> waaw léegi bon ci gàttal daal euh, mooy kat la woon loolu taxuñoo jóg léegi bi ñu waxee lool bi nga xam ne loolu la wax bi nga xam ne loolu lañu wax yeneen ma saa ne kii ci waa safara la bokk am benn waay bu jóg ne man maa koy toppi ba xool ay fan lay mujjee waa ji dem di xare di rey ba gaay mushrikuuna yi tamit daal di koy blessé mu njëkkante deewam ni mu def jaaseem la jël samp ko ci suuf si côté bu ñaw bi daa dugal côté bi muy jàpp ci suuf si côté bu ñaw bi mu daal di koy mu daal di koy tëdd jam boppam mu génn ba mu faatu diggante mu dëgg mu génn diggante dënn bi waaw waaw léegi waa ji gaw waaja saaba bi ne woon moo koy topp daw di ñu woo di dooy daw ñëw seede na yow ndaw yàlla la sallallahu alayhi wasallam mu ne ko lan la mu daal di koy nettali waa ji nan la deewe waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-janna waaw imaamul Buxaari yokku ci innamal a'maalu bil xawaatim ci <laughs> riwaaya mu ne yonent way saa saam ci la leen waxe xadiis bu mel nii ne leen inna rajula gis nga nit ki la ya'malu li na jëf góor a jigéen a ci yam nag bu ne rajula la wax kon jigéen bokkut déedéet la ya'malu li na jëf bi amali ahlil janna ci jëfu waa aljana fii ma yabdu linnaas ci li feeñ ci nit ñi kii mooy li naafiq la moo imaamul xaafis na xajar rahimahullahu taala ne xadis bi wute na xadisu ibnu Mas'ud bi parce que xadisu ibnu Mas'ud mooy biñ nekk nii kii li ñuy wax kii dafa dëgg woon waaw inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nari fa yadkhuluha mu ne li feeñ al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah mu ne li feeñ daay wa mooy hadisu euh, euh, Sahl ibn Sa'd bi wute naat bu Mawlana Ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu ndax kii yonent bi alayhi salaam di wax fii ci hadith bii nga nekk ci Sahih bu Sahl ibn Sa'd kii moom naafiq la parce que moo tax boo mu ne fii maa yabdu linnaas ci li feeñ ci nit ñi waaw mooy ne moom day jëf ci biti nii dëggu gëm yàlla julli mu ne kii naafiq la parce que naafiq mooy jëf loo xam ne ci biti nii day ni mooy jëf ju baax lay niru mais li mu nëbb ci biiram mooy ak kéefër moo tax mu ne fii maa yabdu linnaas naas ci li feeñ ci nit ñi mais ca yàlla moom masula nëbbu ko ne waa waxul dëkk kaasib la ci li muy woote ak li nga xam ne moom lay def masu tee gëm dara fii maa yabdu linnaas moo tax mu ne fekk ne moom waajoo jee min ahlin naar waaw ci waa safara wa oh. waaw <laughs> ba pare mu daal di teg wa inna rajula waaye góor la ya'malu dina jëf bi amali ahli an-naar ci wa jëfu waa safara fii maa yabdu lin-naas ci li feeñ ci biti nga ne amel ah, bii nag bële d'accord nañ ne fii maa yabdu lin-naas naafiq boo xam ne day jëf jëf joo xam ne jëf ju baax la waaye ci li feeñ ci nit ñi lim gëm mooy yéefar mais fii nag ah ne day jëf jëfu waa safara ci li feeñ ci nit ñi dañ naan waaw mooy gëm yàlla am na ko. mais li ci biti mooy gëm na yàlla mais ci biti ay jëfam jëfu waa safar jëf mais ñaata jullit ngay gis ñoo xamal ne nii dañuy jëf jëf yoo xam ne ay jëfi waa safar lañ ah mais alors que ji am na ngëm yàlla goo xam ne dina ko jariñ waaw wa huwa min ahlil janna fekk ci waa aljanna la bokk ndax lan loolu lay tëjee ay mbiram mooy même bu dee ne waa safara loolu jëf ay jëfam buy jeex loolu la ko borom biy tëje waaw loolu benn gisin la bu al imaam wax alxaas na xajar waaye am na beneen gisin mooy ne non xadiis sayna Sahl bii day leeral xadiis bee bu mawlaana ibn Abbaas bu bu Mas'ud bee ne mbir mi daal mooy gis nga la ya'malu bi amali ahlil janna loolu mooy ci nit ñi lay feeña noonu waaye bi dem jàkkaata yooyu waaye yàlla moom xam na ndax borom bi mbir yi soppeekuwul ci non borom bi que ne waa ji la mu bindoon ci moom que ne shaqi am sa'id moom loolu de waaw ak lu man di jëf wa in amala nañ ko sànq ak bu jëfee wa ay amal ak lu di jëf borom bi que waa ji jóge fii trajectoire am mel ni kuy def waa jëf waa safara après wàcc dem waa àjjana loolu ci borom bi loolu dara soppeeku ci ci nit ñi kay lay soppeeku waaye moom na mu bindoon noonu lay mujje Allahu akbar moo tax lii moo tax ak ragal tiit doon tiit li nga xam ne mooy euh, euh, euh, jeexitalu mbir yi léegi lool mooy li nga xam ne moo tiitloo nit ñu baax ñi mooy daal nekk borom bi daal lu ko neex rek lay dogal te kenn te kenn du ci man dara te kenn du ci man dara voilà kenn du ci man dara te kenn xamul lan la la borom bi wax waaw du ko nekk la assuré de waaw xoolal yeneen ci ma lay saa saam ñi mu nga xam ne al bil janna nga ne ma yow ay misaal nga doon joxe di joxe nga hadith sayna Sahl ibn Sa'd ci côté koo xam ne lu baax la doon def di jihaad di kii ndekete yoo ci waa safara la bokk mais doo ma jox beneen ma ne xaaral maa ngi ñëw insha allah fàttewu ma ko yaa vaillé <laughs> bon léegi sax léegi sax fàtte naa li ma noonu avant loolu <laughs> fàtte naa ko. waaw natt naa ko kon nañ ñëw ci sa exemple bi rek voilà exemple koo xamante ne ci lu bon la ne woon lu baax mooy gone boobu Seydina Anas doon nettal te nekk Sahihayni jeune boobu nga xam ne ab yahudi la woon doon ñëw ci yonent bi alayhi salaatu moom nag borom bi daa defoon yonent bi alayhi salaatu neexoon ko doon ko attiré <laughs> malgré ne yahudi la woon <laughs> da doon ñëw kër yonent bi ko liggéeyal benn bis yonent bi alayhi gis ne gisu ko mu ne mais ana ana diw ñu ne moom de daa feebar de mu ne jóg leen saxaaba yam nekkaloon jóg ñu dem seeti ko ñu dem bi ñëwee yonent bi fekk ko ci lalu lal bi mu tëdd mu ngi feebar baayam a ngi toog yonent bi toog ci wetam mu xool gone gis ne daal si ñëpp day mel ni gone gi day waaj a ah. seen bii day waaj a faatu yeneen ci ma saat saat ne ko tuddal baatu seede yi tuddal ne laa ilaha illallah wa anni rasulullah wa anni rasulullah kene amul seedeel kene amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te man mii ndaw yàlla laa sallallahu alayhi wa sallam ah jeune bi daal di xool baayam xool papam yahud bi ndax est bàyyam na ko abal qasim yi na ko toppal bàyyi qasim mu yonente bi alayhi salaatu wa salaam waxal lim la wax jeune bi ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa mu dee mu faatu mu génnaa dina ci saasi waaw yonente bi alayhi salaatu ne saxaaba yi waajal leen seen mbokk ne borom bi daal dina koy sufi jaare ko ci man allah wax ju mel noonu alayhi salatu wassalam kooku xoolal moo tax sayyida Abu Hurayra des fois doon wax ne gis naa koo xam ne dem na àjjana te masula julli masula waar gars yi ko ah mu ne leen kooku exemple kooku jën boobu ak keneen <laughs> waaw mooy kooku xoolal kooku une civilisé bu ngi law faatoom la nekkoon xoola xoola borom ne li muy def manoon na fàttale ko ci bu doon jiitu woon ci dogalam mu jiitu ko ne kii du tuub yonentam du ko fàttale loolu sax ba mu naan ba muy laaj ay mbiram ne mais anamu <laughs> loolu du ko xalaat day bàyyi ba mu faat mu koy door a wax te bu boobaa ci kéefër lay faat waaye inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa dira' fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha waaw nit ki dina jëf jëf waa safara ba digganteem du nekk ak moom lu dul xasab ab kude mu jëf jëf waa aljana muy ngëm yàlla mu daal di dugg yenent bay sa borom bi dogalab booboo jiitu woon ci jeune yahuud yi boobee jeune juif boobee tax mu fàttalee koo ko yonentam alayhi salaam ba anamu ñu ne ko moom ne daa feebar mu ñëw tuddloo ko baatu seede yi mu tudd ko texe ci saase yonentam alayhi salaam kontaan xoolal ko te masula julli masula woor masula jihaadal l'islam masul dara lenn képp quelques secondes quelques minutes laa tamuy faatu nekkoon jéeféer ba looloo ko dese woon mu ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mu raw sa sëriñ yow miy dégg bu dee man miy wax am naa ceeb seex yi am ci àddina bi yépp nga daje leen ba àddina bi amee ba léegi ku dut yeneen ci seen boobu raw na la te masula jullil boroomam <laughs> ndax saxaaba la te doo saxaaba mukk yow waaw kon nag <laughs> Allahu akbar